c'est un état siouriste waaw wala nga ne euh, mooy dëkk bu bon boobu rek mu jeex voilà mais di tudd naan naan Israël rek saaga ngaa yooyu rek saaga yow da ngaa rek xam naa ne jubluwoo ci saaga bi yonent kay mais turub yonent la alayhi salaatu wasalaam Israël mooy Seydina Yaqub alayhi salaatu wasalaam kon euh, bon loolu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a daal di wax léegi nag mu des ah mooy euh, le fait que waa ne ko eh sa waay man suuf si nga ma jaay ba ma ko gasee ba ma kii dama cee fekk jaar am ab ab ndaa wala ab kii boo xam ne lépp or la jëlaatal sa sa sa or parce que man jënduma woon or ah, suuf laa jëndoon waaj da ko déet or la téye man lépp laa la jaay <laughs> loolu li mel mooy. accord bi mooy ci suuf si suuf laa lay jaay voilà je vends mon terrain voilà si à à Yëmbal wala à Kër Massar voilà à Ñaxirab <laughs> à nangam nangam à boo xamante ni carré yi li mètre carré yi lii la lii la lii la ñu d'accord wan ko affaire yi waa ji d'accord ñu ma jaay la waa ji ñëw di la ngay gis ci or ne hé jëlaatal sa or waa ji ne ko déet jël or fa man lépp laa la jaay <laughs> <laughs> waaw léegi nag euh, euh, kon ñu gis ne kon ñii ci seen mooy affaire bi en tout cas indi na lëbb ndax ci jënd nee na man jënduma lii ci jaay nee ma ne ba ma lay jaay loolu ci la léegi nag mu de waa suñu sariya nu doon deme imaam al-Hafiz Hajar mu ne wal hukmu fi shar'ina ala hadha fi misli dhalika mu ne mu ne al xukmu lu mel nii ci suñu sharia bi léegi mu ne quant à lu mel nii ci bu dee suñu sharia la anna al qawla qawla al mushtari këne wax ji mooy ki jënd li mu wax mooy dëgg wa anna dhahaba baaqin ala milkil baa'i mooy bu ma jaayee benn suuf comme li wax nii ab tere bu ma jënd ah fi nga xam ne mooy Bargny way ma di ko gas di ko lëgëlu di pikk ak peel gis ko or kan moo war or bi imaam xam naa jar ne loolu bu dee suñu sariya waa ji jënd li mu wax dëgg la mooy moom moom ci kaw noonu ne or bi ci jaay moo ko moom. waaye mu ne wa yahtamilu annahu maxtalafa fi surati al-aqdi waaw bi am yaqula al-mushtari mu ne waaye possible na ñii li ñu wute mooy ci melo ni ñu tëgge formuler contrat bi bi contrat de vente bi acte de vente bi mel ni kon bi an yaqula al ki nga xam ne day jënd mu ne lam yaqa tasrihum bi bay' al wa ma fiha bal bi bay' al ard amaana ah, ah, kon mooy lii man na possibilité la kene yow ah non yow liñ ma jaay xam nga lan la waxoo ma woon ne da maa jaay suuf da ma ne rek jaay suuf si waaw waaw waaw mu ngi noonu waaye parce bu dee ne mooy li imaam al-Hasan Hajar wax sànq mooy bu dee ne man dama ne suuf si kese laa la jaay voilà bu boobaa la bu dee suñu sariya li ki jënd wax dëgg la mooy man bu doon ne suuf si kese laa la jaay waa ji ne jënd naa léegi waa ji ko jënd dem gis ci or bu boobaa loolu la doon wax naan ci suñu sariya bu boobaa kon bu fa trouver or. ki jaay moo ko moom par contre suuf si rek la ko jaay nga ne mais suuf si ci suuf ñu ne la waaw loolu la wax nii mooy da ko gas gis ko kanta nag bu dee ne waa ji mooy dañoo wuute ah ci li nga xamante ne nii que ne fi ñu wuute mooy ni ñu formuler façon acte bi comme li wax léegi kii jaay ne ko ah kon yow jaayoo ma suuf si li ci biir kii na euh, suuf si kese la wal baa'i'u kii jënd ne non kii jaay ne waqa'a tasrihu bi dalik ne ko leer si loolu leeroon na mu ne léegi bu dee lool ci suñu sariya nu muy deme wal hukmu fi hadhihi suura ci li an yataxaalafa wa yastarid al mabi'a mu ne mooy ñu daal di waat ku nekk waat parce que kii nee ne yow lii la kii ne noonu après ñu delloo li nga xam ne moom lañ euh, euh, jëndoon mu ne wa hada kulluhu lii lépp nag binaan ala zahir al-lafz annahu wujida fihi jarra min zahab mooy buñ ko yenee ci kaw li kaddu gi hadith bi li mu wane que mooy ne euh, dëgg-dëgg mooy dañ faa fekk li nga xam ne mooy benn besace wala loo xam ne ndaa boo xam ne daa def or waaw kon nag euh, loolu wax mu am beneen am na yeneen yu imaamul xaafis di wax mais en tout cas mbir mi lenn la mooy léegi euh, pour gàttal lan mooy àtteey suuf soo xam dama koo jënd am lu ma fekk ci biir mooy ba ma ko gasee trouver fu benn affaire mooy mu ne bu dee loolu la soit mu nekk hukmu rikaz ar rikaz bi nga xam ne wa fi rikazil xumus rikaz mooy loo xam ne dencu ndëka ndencu waa jaahiliya la mooy loo xam ne yàgg ñoo ko fi defoon yow suuf si mooy yow nga jënd fenn ubbi ko bi nga ñëwee gas gis ay pièces or yoo xam de de pièces de monnaie yoo xam ne en or yuy daté de l'antiquité comme yu mel noonu ñu gis ci ñu gis ci ñu def ci benn tet naan kii mooy xawma le César nangam wala boobu buur ba nga xamante ni buur boobu kenn xamul yan siècle la nga trouver pièce d'or yoo xam ne dañ koo takkoon fenn dellu ko fay denc loolu mooy ricaz waaw bu dee loolu la ci jaahiliya lool mooy xukmu risaas la yow bu boobaa mooy lan mooy bu boobaa waa ji moo ko moom ki ko fa trouvé moom léegi nag ni muy def mooy il faut mu génn ci un cinquième ndax yeneen saa saa moo ne wa fi rikaasil xumus képp ko trouvé lu mel noonu ci àll wala ci koo xam ne noonu tamit mooy day génne un cinquième bi lay jël saraxe ko day xaaj alal jooju ni mu toll cinq parts benn part bi ñeent juróomi xaaj benn xaaj bi mu saraxu lii mooy bu dee ne euh, dafinul jaahiliya la mooy loo xamante ne daanaka ay siècle ay ci yu yàgg lañ ko fi defoon waaye nag bu dee ne xam nañ ne lii ñi ko fi def ay jullit lañ xam nañ ne lii la mooy euh, ñu xam ñan la mooy boobaa mooy comme li nga for rek ah lii de yàggul moom da ngay laajte waaw ki ko moom wara imam al-Hafiz mu ne ah, wa ala fa hukmu hada al-mal hukmu mooy yi nga xamante ne nii ah, ah, parce que ñoom dafnul jahiliya la parce nañ wax pour pour pour mu gën a leer imam al-Hafiz di wax ni mu ne dafa kii mu ne dafa dafa dafa kii dafa dafa euh, imaam ibn euh, Ishaq ibn Bishr bi ñu waxoon sànq moom dafa soloo ne jaaykat bi mooy ki jën daal yi dane waa ji inna ushtara daaram moom ci riwaayam noonu la ko ni dan maa jënd benn kër li ñuy wax juge bi fa amaraha fa wajada fiha kanzan ma ñëw di ko exploiter après ma trouvé fa li nga xamante ne mooy benn trésor wa anna al baa'i'a ki nga xam ne moo mooy jaay qaala lahu waa ji da ne ko lamma da'aahu ilaa axdihi ba mu ko woowee ne ko kaay jël sa xalal sa sa sa sa trésor bi mu ne ko maa dafantu wala alim man du maa ko fi suul te xaw ma woon ne sax existe na fi waaw après nag ñoom ñaar wa annahuma qaala lil qaadi bañ demee juge bi ñu ne dañ ne ko ib'ath man yaqbiduhu wa tada'u haythu ra'ayt famtana juge bi bi mu ñëwee mooy ci leen di nii ñu wax ko ko ñu ne ko léegi monsieur le juge léegi yow yónnil ci sa ñu ngay administrer yi jox leen benn autorisation boo xam ne c'est le juge qui m'a mandaté mandat du juge ñu ñëw jël alal jooju ñu indil la ko nga xool fu la neex nga daal di ko fay def juge bi ne mukk duma ko def <laughs> waaw parce que bu dee lii la mooy moom la naan bu dee lii moom ricage la parce que waa ji neen defuma ko fi yëguma ko kon mooy bu yàgg lañ ko fi defoon te hukmu rikaz xam nañ ko léegi nag bu def bu dee ne ah, xam nañ ki ko fi def wa wa illaa fay ma urifa annahu min dafinil muslimin foofu walu ko tax mu ne bu dee ne loo xam ne suulu ay lii ay jullit a ko fi def loolu mooy comme li nga for ñoo yem voilà mooy li nga for parce que li nga for yeneen saa sax waxoon na arrifa da ngay wii ka aha waaw xoolal bu baax ba xam ni ñu ko takkee fa mu nekk ak tamit ñaata la ak yooyu nga xam après arrifa xana nga publicité ko boo dajee ki nga xamante ne mooy ki ko moom baax na bu dee nag dajoo ko kooku man nga ko utiliser sauf que bu ñëwee da ko koy delloo ah. voilà kon mu ngi noonu alhamdulilah kon mu ne bu dee lokkata la mooy loo xam ne yow xam nga ne li ay julli da ko fi bàyyi ah bu boobaa mooy ah atteb loolu la yoon mooy atteb fort bu ma foree dara loolu ma son nañ ko fi wax sûrement yaakaar naa ko mooy gàttal ci liñ wax léegi ba mu des Makka Medina kenn du boo ko foree amoo droit naan voilà yooyu moom moom illaa li munshid wala yultaqatu luqatatuha luqatatuha illaa li munshid yeneen saa sax nee na kenn du fi for lu fi réer lu dul xanaa nga jël ko ngir yóbbu ko bureau des objets trouvés lañ koy wax tey ñi nga xam ne fa la ñuy dajalee yi riir waaw ku koy yëgle ngir ne ah waxoon naa la masal ba ma la joxoon moom nekk ci kaaba gi sonn lool ñaan say ñaan xaw a nelaw tuuti jóg ñaan génn ci biti rek daal di enceinte kaaba gi noonu nga gis benn pochette daal di koy jël gis ci lii siyaasi liyaal ay riyaal yu yu yu mille riyaal nga laay lii de yàlla dikk na man la yow xanaa xamoo li la yàlla dikkee nga naan hôtel bu baax laa ci damay doon fay moom damay dem rek génn samay bagage laay hôtel cinq étoiles laay non restaurant bu gën a baax reer yeeg ak yeeg ñépp ay dóor laay yàlla dikk na lay fan la yàlla dikk non fii Makka la tudd yow lii nga forme yi sax boo ko faroon Lyon wala Bargny wala Rufisque wala Thiaroye Géej wala Tambacounda yow lu toll nii xam nga ne doo ko yóbboo noonu <laughs> da nga koo waroon a yëg waaw di for soog lu toll nii yow bu ma doon dox fii ci ci ci ci ci ci ci tramway Villeurbanne bi di dox nii rek daal di gis benn pochette ubbi ko. gis ci deux mille euros yaakaar nga ne deux mille euros yooyu maa ko moom ah non non aw droit yóbbu ko ah mook ci forop iPhone amoo droit jël puce bi damm ko <laughs> waaw wala damm puce bi yónni ko Sénégal ngir ñu léegi nag jaay ko ko foofu wala nangam loolu amoo ci droit wala yóbbu ko Gueux Caire gars yi daal di la koy tëggaatal wala defaraatal la ci yi nga ñëw di jaay ne es naan bon il faut que euh, tout ce qui est localisation est-ce que vous pouvez waaw euh, pour ban waa ji yow xam nga ne sàcc nga façon mooy li nga jël doo sàcc ko comme ni nga xam ne sàcc mais yow xam nga li nga jël ne bu dagal lu tax nga nga ngay xool la waa ji est-ce que localisé wu ko est-ce que loolu bu ma ko yoree moo tax ñu mel noonu mooy de dañ koy jaay léegi nag ka ko jënd moo dugg <laughs> moom dañ koy détecter. te ay waa ji bu porter plainte à la police ñu détecté ne téléphone bi mu ngi a un endroit tel <laughs> yow bu ñu la këyiree nga naan ah non je l'ai ñu ne foo ko jëndee ah acheté euh, chez les marchands là-bas fële <laughs> léegi yow nga dugg léegi nga war a jëw expliquer wu parce que du ko euh, sàcc bi man na wax loolu tamit ah kii ko for bi tay tay lu mën na ne man dama dama koo jënd. moo tax loolu yëpp yow yow yooyu laa bu dee fii amoo ci droit sax mooy da koy yëgle mais sauf que bu dee yenn yi nga xam ne c'est insignifiant loolu grawul voilà bu ma génnee fii for benn deux euros fii ci biti waaw ah yow deux euros kan mooy réeral deux euros tourner retourner waat di seetu deux euros amul loolu mooy c'est am na ñoo xam ne loolu lañ mel parce que ñoom ñoom ñoom moom moom un euro buñ ko réeraloon <laughs> parc de la Tête jaral la leen wàññeeku waat doxaat fépp wér te un euro la loo mais loolu c'est rare quoi mais en général kuréel loolu ah waaye loolu moom gën gii ma dëkk dem demoon Castor réeral fa <laughs> juróomi dërëm xam nga ne du ma jëlaat paas yow paas bi rek moo gën a cher la may seeti te fan laa koy jël <laughs> moo tax yu mel noonu bu ko nit ki gisee foofu grawul man na koo yóbbu soo am nga bàyyi ko fa bu la neexee wala nga jël ko ab 2 euros 3 euros 5 euros mais nag bu dee ay cinquante euros nag boobu day commencé di conséquent walla surtout 100 ay 100 moom ay 100 moom léeg-léeg waa ji di koy laajataa. Ah. voilà mais boo secret bu juste pour wax mais bu dee makka la yow boo foree dara amoo droit di ko yóbbu. waaw te bu dee bu dul à Makka sax mooy yenn yi dafa am procédure boo war a jaar bala nga koy utiliser kon loolu la nag par exemple bu dee ne loo xam ne euh, ndencum woy jullit ñi la wa amma euh, daf dafinul muslimin fa walu xata waaw bu ñu xamee ne ah lii nii moom maa jënd terrain mais lii boroom kër gi xamul waaye lii ay jullit jo ko moom xam naa ne ay jullit la mu ne loolu mook lu ñu for ñu ñu réeral mooy wayin jahila bu dee nag dañoo xamuñu est-ce jullit ñee ko moom wala lii rek mooy ñu dul ay jullit ñoo ko fi defoon ñoo xam ne yu yàgg la mu ne lool fa hukmu hukmul maal ad-da'i' yuda'u fi baytil maal mooy àtteeb alal joo xam ne dafa sànku la dafa réer kooku da koy jël def ko trésor public waaw voilà lii mooy mbir mi kon soit xam nañ ne lii rikaz la mooy ca ay ndenc ndenc téegub jaahiliya la buñ fi suuloon yu yàgg comme pièce d'or yi ñu wax wala pièce de monnaie yi nga xamante ne nii ay roi yu yàgg lañ ci def waaw nga xam ne ay op boo ko ñëwee di ko jaay ñenn ñi moom pare nañ jënd ko lu leen loo leen ko jaay ñu jënd ko parce que c'est des objets de valeur yoo xam ne gars yi dañ naan mais yii ci miir yi lañ ko yóbbu saa yi boo jëlee yooyu waaw bu dul yooyu mu nekk loo xam ne xam nañ ne julli da ko moom mooy lu xam bu dee ne loo xamante ne nii mooy xamuñu ci benn mu ne day yor àttee loo xam ne lu sànk la lu ñuy jël def ko trésor public mu ne wala allahum lam yakun fi shar'ihim hadha at-tafsil fa lihada mu ne amaana nag ñoom seen sharia ñii nii amul woon teqantal bii nga xam ne man imaam al-Hafiz al moom laa la wax nii fa lihada looloo tax xakama al-qaadi bima xakama bihi juge bi daal di àttee li ñu am ne moom la àttee mooy ne leen aywa yow am nga doom mu ne waaw yow nag waaw yam na am naa doom ju yow am nga doom jigéen aywa léegi marié li leen ca ngeen jox leen àll ji jeex na waaw kon loolu lu ama am solo la rahimaallahu al imam al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi waaw ah. bi zahiru annahuma hmm? day wane ne ñooñ fi dalik que ñoom ngir mu àtte leen ci lool mu waaye lakin Bishr mu ne kanta hadith Ishaq ibn Bishr bi ñu la waxoon depuis le début rahimahullah boobu foofu daana tasriixu foofu nekk na fa leeral bi annahu kaana haakiman mansuuban linnaas kene kii ab juge la woon boo xam ab juge la woon boo xam ne moo doon juge nit ñi buñ sampoon muy juge nit ñi waaw mu ne kon fa in sabata bu dee ne nettali bii lii mu riwaay wér sax na wér na fala hujjata liman jawwaza lil mutadaa'iyayn an an yahkuma an yuhkima baynahuma waa wa wa yanfuda wa yanfuda xukma wa xukma mu ne nag bu dee lii la kon mooy hadis bi ñi ciy tegtaloo ne ñaar ñi nga xam ne dañoo am différence man nañoo trouver benn waay rek ñëw ci moom mu àtte leen ak kooku man di doon waaye à condition mu man mu xam mbir yi ab te àtte boobu mu leen àtte ñoom ñaar même bu dee waaju du juge day day appliqué wu day day day dox mu ne loolu wa hiya mas'alatun mukhtalafun fiha loolu mas'ala la boo xam ne boroom xam-xam dañ cee wuute mu ne fa a zalika Malik wa Shafi'i bi shart an yakuna fihi ahliyatul hukm mu ne imaamu Malik ak al imaam euh, euh, Shafi'i bi ñoom dañ ne loolu mën na nekk mooy ñaar yu ñu am bu leen neexee obligé wu ngeen dem ci juge bu leen neexee ngeen gis koo xam ne ah xam ne man na mais à condition waaw mu ne à condition mu am capacité wu juger lii nii voilà mooy dossier bi moom am capacité juger ko même bu dee du juge. comme koo xam ne am na xam na xam-xamu sariya am na masala yu bari yoo xam ne xam na leen ñaar ñoo xam ne dañoo am différence ñu ñëw bu leen neexee ñu dem ci benn waay boo xam ne même bu dul juge même bu dee réewum jullit lañ nekk juge jullit baa ngi fi obligé wu ñu dem ci moom exactement mën nañu dem ci imam di nekk ci koñ bi wala koo xam ne sax dul imam mais jàmbaar la am na diine ñu ñëw mais xam na ñu daal di koy wax ngir mu àtte leen ci lii mu ne lool al imaamu abu euh, kii euh, Malik ak taalibeem bi imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ma ñoom nee nañ loolu mën naa ne voilà mu ne nag bu boobaa ñu teg ci leneen mooy à condition bi rek mooy dawaa yi il faut mu am ahliya habilitation que di àtte mu man te xam mu ne waan yahkuma baynahuma bil haqq te bu boobaa it du xam kese parce que boo xamee ba pare àtte ñu ci ndëngate nag ah non il faut mu àtte leen bil haqq ci dëgg sawaa'un léegi nag ñu ne ndax boo ñaari mbir a am soit waa ji li mu àttee xam na man na kii mu àttee ci alquran ak sunna mais sauf que mu ne la juge bu ñu ko joxoon euh, dossier bi neneen la ko doon àttee moo tax ñoom ñu ne sawaa'un waafaqa zaalika qaadi al-baladi am la ñu ne kii moom ki mën a àttee même bu dul mais am na ahliya am na. Euh, capacité ak xam-xam àtte benn différent boo xam ne ñaari nit ñoo ñëw ngir mu àtte leen kook bu leen àttee ci dëgg doy na moo xam euh, euh, dëppoo na juge bi ah, xam bu yóbboo ci loolu lay àtte wala wute naa moom dara new ci mu ne waaye wastasna Shafi'i waaye suñu sëriñ bi rek a Shafi'i rahimahullah moom dafa génne ne lii al-hudud yi jëm nag ci pen yi doon pen yi moom un lambda wala bon côté bon pas lambda amul diine xam na diine mais du juge koo xam ne du juge du ko àtte voilà non il faut pas bu nekk bu dee peine yi noonu juge rek mu ne kanta wa sharata Abu Hanifa kanta al imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi an-Nu'man moom dafa defal dafa teg charte ne waaw lii man naa nekk mais à condition an la yuxaalifa zalika ra'y qaadi al balad xam nga imaamu Malik ak imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi dañ ne la waa ji mën a juger te du juge gaa yi ñëw ñaari ñëw gaa ñëw ngir mu àtte leen bu leen àttee ci dëgg doy na moo xam dëppoo na wala dëppoowul ak labi ak li nga xam ne mooy juge yu dëkk bi waaw imam Abu Hanifa na nekk loolu mën na nekk rahmatullah alayhi waaye à condition mu bañ a wuteeg juge yu dëkk bi li muy àtte waaw son avis waaw mu ne waaye wa jazama al-Qurtubi mu ne al imaam al-Qurtubi nag rahmatullahi alayhi daal di nay e, dogu bi annahu lam yasdur minhu hukmun ala ahadin minhuma mu ne non non non e, lii nii de toute façon mooy waa ji nii dara la joxewul joxewul benn at ci kenn pour ñoom ñaar xam nga lan la wa innama aslaha baynahuma li mu def mooy li ñu waxoon yeneen saa salaam li ñu defaloon bari la noonu doon wax moom mu loolu kese la def mooy juge wul ñooy mu ne jé ñi kii mooy juge la bu dee ci euh, sàqam ni bisir ci riwaayaat bi mais sauf que defu ko en tant que juge da leen doon yëwénal rek seen diggante waaw waaw lima zahara lahu anna hukmal maalil mazkur hukmal maalil da'i li nga xam ne mooy bi mu feeñee ci moom que kon alal ji waa ji nee na man defuma ko fi ci jaay suuf si te tamit bi mu xoolee gis na ne du alal joo xam ne ju yàgg la léegi mu jox ko ak tey alal ji nga xam ne rek dafa sànk faraa annahuma mu gis ni ne annahuma xam nga loolu la ne ci baytul maal lañ ko war a yóbbu kon mais comme que mooy juge bi mooy xaakim bi te mooy njiit bi mu décidé ne faraa mu gis ne annahuma ahaqu bi daalik que ne ñoom ñaar ñii ñoo gën a yey ci alal ji min gayrihima ci keneen ci dëkk bi lima zahara lahu min wara'ihima wa husni halihima li nga xam ne moo feeñ ñaar ñii ni ñu sàmmoo ak tamit seen xaal ni mu baaxee quoi parce que vraiment euh, bu ñu waxalee yàlla mooy li ñu doon wax sànq ba ñuy jaatu bare ku jëndoon kër fekk fa or bu toll noonu bi nga gasee boo maywul ka ko jënd yow du ko yëg sax kenn du ko yëg wax naa la bu dee gaa yi xaw kii nga xool gaa yi xaw leen a yónni wala def loo leneen ngir daal di koy wàqi gaaw dajale lépp yéegi kii nag ah loolu du ñëpp ba mën a voilà léegi mu gis ne ñii ni ñu sàmmoo ak seen euh, xaal ni mu rafetee kon ñoo ci gën a ba paye war tajaamu daal di yaakaar min pii bi naslihima këne ñoom ñaar ñii de wax a wa salaha zurriyatihima këne ñii de ah euh, mu yaakaar ne comme ñoom ñoo ame lu mel nii amaana bu dee am nañ njaboot ju mën a sëy seen biir loolu dina indi loo xamante ne nii njaboot ju barkeel lay doon waaw waaw lool la imaam euh, euh, al al Qurtubi wax waaye bon imaam al Hafiz nag fii nag la doon tuddee wax ñu imaam al Ghazali doon wax naan kanta waaye lii dàq lii bu dee ne waxu imaam al Ghazali bi euh, boobu fii Nasihatul Muluk que ne ñii ci Kisra lañ lañ demoon am Kisra moom mooy Kisra moom ay ah, acté Kisra moom kenn tukk sukkandikoo ci tus moom ci diine <laughs> Kisra <laughs> moo tax mu ne <laughs> mu ne wa yarudduhu ma jazama bihi al-Ghazali fi nasihati al-muluk rahimahullah annahu ma tahakama isla ila Kisra fa in thabata hadha irtafa'at al-mabahith al-madiya al-muta'allaqa bit-tahkim mu ne moom bu dee Kisra la moom non kon li ma al-Ghazali wax rahmatullah alayhi non kon mooy ah mas'ala yi ñu fi traité yi yëpp ay wax parce que lan <laughs> waaw parce que mais li anna al-kafira la hujjata lahu fi ma yahkum bihi ndax yéeféer la muy àtte amul lay ci diine waaw loolu nag gaa yu bari loolu lañ doon xam dañuy ñëw naan la bon euh, bi ñu demee ci juge bi fii voilà devant le tribunal de euh, grande instance de Lyon euh, de Strasbourg de Marseille voilà le juge à dit ça waaw loolu la la ci l'islam wax waaw yow ça waay l'islam daa bokkul yow yaa ngi mel ni <laughs> yow yaa ngi nekk en dehors de l'islam ba pare naan ma l'islam la la ci wax non dañ naan non loolu l'islam waxu ci dara l'islam li muy wax mooy dossier buñ ko indi te tamit mënoo sukkandikoo ci jugement bu ab juge laykaar banu laykaar fii ci euh, Rufisque daal di jugé wala euh, tribunal instance de grande instance de Dakar léegi yow ba bëgg a jël loolu di ko àtte nag di di ci ci diine waaye yow boo bàyyi li nga wax pourtant ki ko jugé bu jullit la de mënatu sax Muhammad Ahmadul Amin tur bu neex waaye sauf que ci li mu jugé loolu l'islam reconnaître pour jugement boobu kon manoo sukkandikoo ci loolu di ci teg lii ne nangam moo tax mu ne bu <laughs> waaye parce que Kisra yéebér la hujjat lawu fii maa yahkumu bi li muy atte amul lay kon bu boobaa moom bu dee Kisra la lii Imaamul Ghazali di wax toog nañ la lool insha allah ginu dëgg voilà kii li mu gën a kii mooy li wax bu wax rahmatullah alayhi te ne kooku kii la euh, yonent Yàlla Daawuda en tout cas kon loolu la quoi parce que euh, euh, beneen affaire daa am mooy euh, bon <laughs> le fait que hein atte bi nii waa joxe muy lu sage lu sage si nga xam ne bu boobaa ku ci nekk ci ñoom yow alal ji d'une certaine façon am na lu ci en tout lu takk ci yow jariñoo ba pare borom bi boolee leen noonu voilà loolu lu am solo moo tax conciliation fu mu mën a ame loolu la ñuy privilégier ci di jaara di jaaral kii quoi indi ci juge beeg yooyu waaw moo tax yeneen saa sax ko su euh, Abu Umayya su Safwan ibn Umayya <laughs> moom laa doon fan yee gaa yi <laughs> dañuy ñëw Medina ba pare wala Makka jàpp ne fii daal dëkkub leer la boo xamante nii seen téléphone yi duñ ko respect dootuñ ko garder dootuñ ko kii mayi noonu wax yow yekke rek ñu sàcc seenu téléphone nag ñu seen ñu kaawu nag fii man ma foogoon ne fii dëkkub leer waaye ma man ak yow fa dem nga la ma ne kat moo nekk Makka man ñii ni jóge fii yow nga jóge Koumpentoum kii jóge euh, Curicó kii jóge Brésil kii jóge France kii jóge lii mais ni ñu mel lañuy ñuy indiwaale ku ragal yàlla yóbbuwut boo gisee iPhone bu baax ci téléphone poosu koo xam ne posetu koo xamante ne teg ko bu baax boo koy rocci da nga koy rocci bu dee mooy sa mooy sa feet bu dee loolu nga miin mais amoon ragal yàlla kaaba gii na tiim dara da koy rocci loolu laa la ne woon en loolu benn kii la mooy ñàkk xam yoneen saa salam nekk Medina gaa yi di sàcc ci biir jàkka ji ñaral la <laughs> Safwaan ibn Umayya dafa toog dafa nekk Medina ba Abu Umayya <laughs> nekk Makka euh, bi mu tuubee moo tuuboon rek keroog Xunayn quoi après Xunayn mu dégg am ku ne euh, képp koo xam ne gàddaayul sa affaire yàqu na rek mu tiit jël ay bagaasam yëpp jël bagaasam yu bari daal di ñëw Medina nag benn def ko ci benn sac quoi ñëw ci Medina léegi nag dafa sonn quoi mu dugg ci jàkka ji di nelaw jël jël bagaas yi ñoroon teg ko di nelaw <laughs> am benn waay sàcc ko <laughs> soo ko waaye da koo rek far mu yeewu quoi gis ma jàpp ko <laughs> léegi nag ñu ñëw ci yoneen saa salaam quoi. léegi yoneen saa saam xool ne liñ ñu sàcc ëpp na lu ñuy dagg loxo yoneen saa saam dañuy dagg loxo mu ne ci yoneen saa saam ne kon téema koo mu ne ko loolu da ngeen ko waroon def avant ngeen mu indil dossier bi mooy ba nga ko jàppee nga waroon a waxtaan ak moom àllan yàbbal mais bu dossier bi ñëwee devant le juge ci le liñ naan mu war a àtte boobu nag yooyu jeex na léeg-léeg changement bi nit ñi muy acté ba koo xam ne sàcc ci biir jàkka ji dañ sàcc yow nga naan ma tey en mille quatre cent quarante deux mille vingt six ma dem Makka ñu sàcc ma Medina man de ji man de nit ñi man de ma yaakaaroon ma ne la yow yaa xamut histoire ba wax ak càcc moom yooyu da ngaa wax ne gars yi euh, euh, moom laa doon wax waa Makka waa Medina ay malaaka lañ kenn du fi malaaka ay nit lañ comme ñun. ni ñuy defee lu baax di defi erreur la ñuy def baax di def erreur waaye dama ne la yow kooku mooy melting pot la ku nekk koy jógee waaw nit da ngay jël say matuwaay c'est pas que t'es devant la Kaaba voilà peut-être bu dee émotion wala jàpp ba taloo lool je comprends mais loo xam ne yow taxel dem nag nii da ngaa jàpp ne yow daal di nga nee nii ne léegi nag jeex na nag fii moom. jël sa saak teg nee jël kii teg nee léeg-léeg sax kenn du ko sàcc gars yi bale ak yooy ñooy ñël ramasser yëpp parce que il faut ñuy dégager picc yi quoi jël lépp def ci poubelle yi nga naan eh ñii sama sam-sam bi ma tegoon fii subhanallah gars yi ñoo ko ma ne baal di tuumaal nit ñi gars yi ko gis nga sa sam-sam bi ñu teg gars yi ñoo bëggul ay bagages di fi tegu ak ak objet yuy encombré butéelu sa cinq litres zam-zam bi nga duy kat moo waaye gaa yi ñooy ñëw dañ koy jël sa tapi yi nga xamante ne boo xam ne dañ ciy wéeroog sa ndigg boo ko fi bàyyee amul ku ci toog wala koo ne téyal ma mu téyal la ko gaa yi buñ ñëwee yooyu dañuy jël ramas yépp def ci poubelle yi léegi yow nga ñëw naan sàcc laa sàcc yi di tuumaal nit ñi kenn sàccu la waaw kenn sàccu la fii mooy noonu la doo jël say bagage bàyyi moo xaar damaa am dama am rendez-vous rawda bi quoi bon xaaral bàyyi fa sa tamit teg sa affaire mais gis nga service de kii bu jaaree ñëw xool gisuñ kenn ku nekk foofu dañuy ramas jël def ci kii bi poubelle yi yëpp on avance mais ñëw nag xool yaa euh, sûr bu dee dégg nga tuuti arab yaa sûr lam lam lam lam lam tajid qad qad wada'tu hunaka amtaati ay samay mbirab yooyu dem na de waaw bu dee moom seetlu ko mu ne ah waaw alam gisuma ko de xaw ma fu jaar léegi nga nga nekk jàpp ne nit ko sàcc alors kenn sàcc ko gaa yi c'est comme ça lu ñu gis kenn new dañ naan ramasse ci powel bi hop on avance <laughs> waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la quoi waaw kon nit euh, lii nga xam ne moom la kii doxal c'est bien voilà juge bi mooy saabu sulxu wa sulxu xayr la borom bi wax yéwénal tout le temps moo gën wa sulxu xayr waaw mooy yéwénal tout temps moo gën te moom la def diggante ñi waaw mu jël décision bu sage bu dee ñu ne Seydina Daawud la alayhi salaatu wa salaam xadiis bi ñu tegu bi ñu gis bii di ñëw insha allah boobu moom moom moom yeneen saa sax dafa tudd ne moom la.